ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun wa maa tunfiquu min shay'in fa inna allaha bihi aliim suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fukk mooy juróom ñeen fukk bi ak ñaar mu ne lan tanaalul birra du ngeen jote li nga xamante ne nii mooy yiiw mboolem yiiw du ngeen ko jote mukk xattaa lulul rek ngeen nekk ñoo xamante ne tuutum fiqu da ngeen di saraxe di génne seen alal mimma tuhibbun te bu ngeen di joxe la ngeen di joxe na mekk li nga xamante ne nii mooy ca la ngeen gën a sopp voilà mu ngi noonu na le mooy gis nga daal dëgg-dëgg yiw pour nga jote ko ak mbaax liñ naan mbaax nga xam ne dafa ëmb lépp lu yiw rek daf koo ëmb lool du ngeen ko jotee alhamdulillah lu dul nit ki yéen nit ñi ngeen nangu di joxe li nga xam ne moom ngeen bëgg bu ngeen ñëwee bay saraxe bu leen jël loo xamante ne soxlawu ngeen ko yére bi nga xamante ne ni ñépp xamanañ la ko ci koñ bi nga am kersa nee nga da ko koo rusatee sol léegi nga jël daal di koy jox ay nit dal da ba pare nag jàpp na yow def nga dara mooy ne yow xam nga ne moos loolu yow la ma ma ma anfaqta mimma tuhibbu de xam nga ne moos yow yow dépensé woo saraxe woo ci li nga bëgg voilà wala nga jël añ boo xamante ne nii ba ñu ko taajee taalibe bi ne laara bi laa naan nga war koo sarax nga naan ko demal dañuy añ mu mu xamul woon ne da añ lan moo tax mu présenté wu lan moo tax mu ñëw di wax lool luul ne daa xam ngeen di añ léegi ngeen lekk ba pare bam maccaat bam kii ngeen jël xoo ñu ñuulee ceeb yi nga xamante ne nii maccaat yu salte yeeg yépp daal di koy yàttal ci li nga xamante ne xooñ da ngeen xooste cin la ndax da ngeen koy raxas ngeen jël lépp daal di koy sottil xam nga ne yow moom lan tunfiq mimma tuhib xam nga ne yow moomee bu dee ndaw nga yow bu dee jigéen nga lam tan fu lam tunfiqi mimma tuhibbin xam nga ne yow moos dépensé woo ci li nga xam ne moom ngi gën a sopp kon daal bir maa ngi doon nële mooy képp koy joxe na nga joxe ci li nga xamante ne nii boo bëggee tanaal mooy an tanaalal birra voilà boo bëggee jote yiiw muy payut borom bi tabaaraka wa taala ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala nekk di topp tey def li wajhillaahi tabaaraka wa taala yow moom na nga nekk koo xamante ne nii dangay joxe kepp mimmaa tuhibbu ci li nga xamante ne nii moom nga gën a sopp kon nag suñu borom ne kon nag du ngeen jate li nga xam ne moo yiw lu ngeen dépenser li nga xam ne moom ngeen gën a sopp wamaa waat li ngeen sopp walla wamaa tunfiqu moo tax suñ moo tax kii ne <laughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ki nga xamante ne nii daal mooy sarax bi nga xamante ne moo gën biñ ko laajee bi gën mu ne mooy li nga xamante ne nii yow ba nga koy joxe dangaa nekk koo xam ne mooy saxiixun saxiixun danga nekk koo xamante ne nii wér nga daraa la dalul xam nga am na ñoo xam ne dañuy li tax ñuy saraxe parce que bon dañoo feebar sëriñ bi wala maaman bi nga xam ne manu tus ne bu ngeen joxee lii di ngeen wér léegi wala sax bu nekk koo xamante ne ku baax la ne ko saraxeel voilà saraxeel ndax saraxe lu baax la amaana borom di tabaraka wa taala daal di la ciy defal loo xamante ni daal jaare ci daal di lay defal ak ak tan léegi nag loolu le tax muy saraxe léegi nag suñu boroom nag tabaarak yonent bi alayhi salaatu salaam moom bi ñu ko laajee li nga xamante ne nii mooy lan moo gën mooy ci sarax yi dane mooy bi nga xamante ne nii daa fekk nga wér dara dalu la voilà mooy yaa ngi en bonne santé sahihun mooy ne li ngay joxe da koo bëgg voilà mooy ne am nga ci façon genre liñ naan ak nay mooy bëgg a téye quoi loolu mu ngi ci yow waaye malgré waa ba pare yow euh, taxshal faqra ngay ragal ñàkk walla ngay ragal ñàkk te mooy jàpp nga ne bon bu ma joxee lii mais malgré yooyu yëpp mooy mooy mooy mooy mooy kii yooyu yëpp bari yooyu nga fexe ba ban koo jàll ba ni nga xamante ne nii moo ngay joxe daal di saraxe te borom bi tabaaraka wa taala dongu tax ba pare ba mool kooku loolu mooy li nga xamante ne nii nag kooku mooy ki nga xamante ne nii mooy ah li nga xam ne mooy saraxe. ci bi nga xam ne booboo tax borom bi tabaaraka wa ta'ala di wax walla wata malul ghina ba pare nga nekk boo xam ne yaa ngi yaakaar li nga xam ne mooy am mooy lii ma am amaana bu ma ko kolkolaanee wala bu ma ko dencee yuy dolli ci leneen dina tax ma am mu ne waaye malgré loolu lépp nag yow daal doxe nga saxiix nga saxiix nga taxshal faqra wata malul ghina loolu lépp tax nga daal di koy joxe loolu nag mooy li nga xam ne dëgg-dëgg loolu mooy saraxe bi jaar yoon kon nag wama tunfiqu mu ne nag te du ngeen dépenser min shay'in ci dara du wama tunfiqu te du ngeen dépenser min shay'in ci dara fa inna allaha bi alim lépp lu ngeen dépenser voilà min shay'in ci dara rek fa inna allaha bi alim borom bi tabaraka wa taala de xam na ko dara mu ñu daal di koy ump moo tax jarul yow li nga joxe nga bëgg ci mbooloo fokk ñu ne diw de moom ci ci ndaje gii wala ci tente bii wala ci bâche bii wala ci cérémonie bii moom moo fi def lii bu ñu la ko waxul loolu nga mer loolu moom kon yow yàlla taxul de toute façon yàlla taxul mooy da koo defoon ngir ñu daal di lay tudd ndax loolu moom yu leer la ay détecteur la moo xam ne day détecter kiy def yàlla ak ki nga xamante ne nii day def te moom leneen a tax moo xam renawam mooy ak ñu ñu xam ne moom moo joxe wala bakkanam ak yooyoo ko jiital kon nag mbir maa ngi noonu laaye bii nag bi nga xamante ne nii ci la wàcc comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullahi alayhima solo ci seydina abu ah, anas ibn malik radiyallahu ta'ala ibn nadr ibn damdam radiyallahu anhu wa arda mu ne bi nga xam ne ci la laay biy wàcc abu talha al ansaari radiyallahu taala anhu dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bokkoon ne ci nga xamante ne nii ñoom ñoo ëppoon alal ci wàllu li nga xam ne mooy ay tooli tàndarma mu ñëw na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ah yonent bi yaa rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko boroom bi tabaaraka wa taala de nee na lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuun ne suñu borom de nee moom de yéen daal du ngeen jote yiiw li nga xamante ne ngërëmu boroom di tabaaraka wa taala hatta lulul tunfiqu ngeen di dépenser mimma tuhibbun ci li nga xam ne moom ngeen gën a sopp mu ne ko nag moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam man aba talha may wax ak yow wa inna habba amwaali ilayya bayruha man nag alal yi nga xamante ne nii moom laa gën a sopp ci sama tool yi nga xam ne moom lañ ma xamee ay waay tool yu baax bi ci gën nag mooy bayruha benn tool la woon woo xam ne daa ne woon ci côté jàkka ji muy jàkkaay yonent bi salawatullahi wasalaamuhu aley ngandam toolu tàndarma boo xam ne cay woy la fa doon génn ci wàllu meññeef mu ne nag lool nag jël naa ko wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa zuxraha inda allahi tabaraka wa taala mu ne def naa ko sarax génne naa ko comme que borom bi lii lay wax man nag moom maa ngi yaakaar leen rek mooy yiiw ga ciy tukkee ak tamit ñu dencal ma ko indallahi fa borom ba moom laay yaakaar mu fay ma voilà man daal wajhillahi tabaraka wa taala kese tax mu génne ko léegi nag mu ne ko nag yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ko fi la boroom bi wan mooy mu ngi noonu loolu génn na samay loxo teg naa ko ngir borom bi tabaaraka wa taala seetal chantier yi borom bi yoonu borom bi ak yi nga xam ne dafa soxla ñu dépenser fa loo xam ne moom la la sa borom wan du waxoon na ne dama laa yónni ngir ngay àtte ñi bi ma arakallah walla ngir ngay àtte nit ñi ci la borom bi wan di ko sotti ci yow ci alquran ak façon xam yi nga xam ne moom la dotti ci yow kon nag mu ne ko su seetal fu la borom bi wan rek nga def ko foofu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko baxin baxin ne ko baxin baxin daaka maalun raade <laughs> mu ne ko baxin baxin loolu waxu wax naa la <laughs> baxin baxin waxu genre puukare la voilà mooy eskay eskay voilà loolu tam mooy ne xam nga neema neema mooy eskay baxin mooy façon waxu pu puukare wu la moo tax gisoon nañu way Umayr ibn al-Humam euh, bi keroog bi mu koy wax bi nga xam ne ci la ko doon wax Uhud <laughs> non Badar bi mu ñoree tàndarma yi waxoon nañ ko bi ñuy wax xazwatu Badr bi nga xam ne ci la yor li nga xamante ne radiyallahu anhu ay tàndarma ci bësaasam ci tam posetam boobale di lekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi xare bi commencé mu ne qumu ila jannatin arduha ka arduha samawati wal ard mu ne jóg leen dox jëm ci àjjana yoo xam ne mooy largeur bi rek day tolloog asamaan ak suuf mu ne ko ah yonente bi alei satu salaam lu ma dégg nga wax mu ne ko waaw waaw jannatin arduha ka ardi samawati wal ard mu ne ko baxin baxin yonente bi alei satu salaam ne ko waa loo jublu ci sa wax ji baxin baxin mu ne ko ah damaa xam ne rek <laughs> waay yow <coughs> in ana hayyut alhamdulillah man de Umayr ibn al-Humam bu ma dundee hatta akula tamarati hadi ba ni may jeexale sama tàndarma yi ma yor innaha la hayatun tawila hay way dundu joojoo ku gudd daal di sànni tàndarma soobu ci yéefiru Quraysh daal di xare ba niñ koy faate mu dem aljana directement wallah radiyallahu taala anhu wa arda mooy baxin baxin goo moom la yonent alayhi salaatu wasalaam waxoon nañ ko foofu ne ko baxin baxin zaaka maalun raabih ne ko lii de mooy daaka loolee sa tool boo bëre maalun alal la raabi boo xamante ne nii waay waay tonaw wona de mooy yow de moom sa lii nga joxe ngir borom bi daal dinay tonaw de kon nag mu ngi noonu le ne ko nag man li ma gis man yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy dégg naa li nga waaye li ma gis mooy def ko ci ñi nga xamante ne ñooy sa jege ñaale yi seydina abu talha radiyallahu anhu daal di koy jël def ko ci jege ñaaleem yeeg doomu bàyyi taxam yeeg gaayoo yelee kon nag lii mooy nii la saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum nii lañ doon dunde alquran di ko appliquer waxuñu mukk ah man daal sawaay